baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim innahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciiduukum fi millatihim walan tuflixuu idan abada suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci ñaar fukkeelu laaya bi yi nga xamante ne kon ci jataay bi ñu génn gisoon nañu li nga xam ne noonu la leen boroom bi tabaaraka wa tacaala daldi yeewe diggante bi nga xam a ginnaaw bi nga xam ne def nañ fay téeméeri téeméeri at ci seen xuntum yi di nelaw léegi nag mu bi ñu génnee ñuy laajante ana ñaata fan wala ñaata at lañ fi def wala ñaata bés léegi nag bi ñu delloo ne daal borom bi daal mooy ki xam dëgg-dëgg léegi nag ñu yebal kenn ci ñoom ci monnaie ba ñu yoroon muy monnaie dëkk boobale xaalis ba nga xamante ne nii moom lañ doon utiliser ngir mu dem utal leen loo xam ne moom la ñuy lekk waaye bu demee na xool taama ana kan ci jaaykat yi ñi nga xam ne ñooy jaay ñam moo ci gën a sellale li nga xam ne mooy ñam gin ko daganle te daganle ko bu defee mu ëndil ñu ci loolu dañ ciy xame ne nit manoo dem ci naan da ngay dem di jaamu sa boroom tabaraka wa taala nekk fi li fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam nee woon ba pare yow li ngay dugal sa biir sa yoon newu ci xooloolu ci dagan lu ci daganul kooku moom na xam ne day caaxaan ndax bés boo xam ne li ngay dugal sa biir bi daganul na la leer ne doo jaamu-jaamu yàlla jaamu yàlla bu nag ju jakk moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ci hadiis Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma bi nga xam ne mooy xadis bu gudd boobu te nekk ci musnad al imaam at-Tirmidhi al imaam Muslim rahmatullah alayhi bi naan inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba suñu boroom tabaraka wa dafa te du nangu lu dul lu teey jaamu yàlla joo xamante ne nii teey boroom bi du ko nangu waaye képp koo xamante ne nii ci la doon tudd ca jeexita ca jeexitalu laaye boo xadis boo bële mu yonent bi alayhi salaam tudd ar-rajul la ki nga xamante ne nii dafa génn ba pare tukki bu gudd loolu nekk koo xam ne dafa poussière pënd nekk koo xam ne ku aajowoo boroomam ndax ndax sonn na amatul dara loo xamante ne ku mu yaakaar ku dul boroomam tàllal ko loxoom di ko ñaan waaye nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na waaye li muy lekk dafa xaraam li muy dunde dafa xaraam li muy naan dafa xaraam yére yi muy sol sax dafa xaraam mu ne waa ku mel noonu nan la ko boroom bi di nangu kon nag mbir maa ngi noonu moo tax mu waxaat moom yonent bi ci xadis bi nga xam ne moom la al imaamu Tirmidi rahmatullah alayhi jëkk a indi ci sunan bi mooy premier xadis bu mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhuma yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne laa yaqbalu laa yaqbalu allahu salaatan bi gayri tahuur wala sadaqatan min ghuluul suñu boroom de yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ñu boroom de du nangu benn julli boo xamante ne laat àndu ci nga waroon a sangu set defoo ko ñëw julli yow da ngay font moo tax sax lenn ci boroom xam-xam yi même bu dee ne wax ju dëgërul ju raar la ju kii la quoi que kooku moom yéefér la voilà kii kii ñëw di julli mu tay ko ba pare mu waroon a sangu set mu tay ko wala mu waroon a jàpp tay ko ne du ma jàpp mais damay julli waaye waaye loolu <laughs> lu raar la waaw même bu dee al imam al-Akhdari da ne kooku moom moom weddi na yàlla kooku waaye loolu du lu gën a dëgër te sax du du du sax mazhab ci Maliki yi rahmatullahi alayhim kon nag mbir maa ngi noonu mu ne kon borom bi du nangu benn boo xam ne laab ànd ci wala sadaqatun min du men wolul bépp boo xamante ne bépp boo xam ne waa ji daa wuruj xala xaalisu jàmbur nangu li nga xamante ne butin de guerre mu am lu mu ca sàcc ba pare di ko joxe wala mu luubal alalu réew mi ba pare naan da koy saraxe yóbbu ci nit Makka ak yooyu ak yooyu day jéey baax kooku suñu borom yonent bi saa saam nee na dara la ko borom bi dul nangul kon nag mbir yaa ngi noonu nit ñi mënuñoo nekk di jaamu yàlla ba pare nga naan leen yéen seen ut seen ja seen liggéey bi li am solo mooy boo ko amee noo ko amee baax na waaye seetal fa nga koy dugal rek loolu waxu ko xamul dara la voilà même bu dee ne tàng tenk mooy kilifa lañ ko jàpp ci diine kooku wax jooju xamul li muy wax voilà ndax loolu dafa leer yonent bi alay saa salaam wax lu leer suñu borom wax ba pare ci la waxoon ci xadis boobu ne yonent yi suñu borom li mu digal yonent yi alayhimu salaatu wasalaam loolu la digal way ngëm yàlla yi ne yéen yonent yi lekk leen ci yu teey ba pare wax tamit yi nga xamante ne mooy jaam yi ne lekk tey yi nga xam ne moom laa leen wërsëgal kon nag mbir mi moo tax ñii xam ne ñun mënuñoo dem ne dañuy dem ci suñu borom di jaamu suñu borom di ko wéetal ngir rëcc li nga xam ne fitnaay yi nekk ci àddina bi fitnaay buur bi ak bu bokkaale ba pare te duñu xool li ñuy lekk est-ce que dagan naam déet xam nga ñoom mënoon nañ ne dañoo nekk ci loro nañ lekk lu leen neex déedéet waaye àgguñu ci loro googu di tax ngay lekk lu du dagan ndax am nañ monnaie am nañ xaalis buñ mën a jëndee moo ñu ne bu ngeen a xool ay yoas katoama anakan moo ci gën a sellale gin cee teele ñam ñamuy jaay falyatikum bi rizqin minhu mu ëndil leen ci loo xamante nii mooy kon ca wërsëg góogale ca ñam woowale de wal yatalattaf na def ndànk de bu mu fa nekk nag di waxaale waxaale yu metti yooyu ba gaa yi dinise ko ba gaa yi jàpp ko xam ne hé kon kii de daa mel ni ñoom la buur bi doon seet ay wëkkaay leen leen indi jàppi leen leen kii kon xam nañ fi ñu ne walla yushiran nata ngallawaay bu ñu yëg bi kum ci yéen a xadaa kenn ci ñoom waa dëkk ba ñuy continuer mu ne innahum dëgg-dëgg gis nga ndax ñoom waa dëkk bee buur boo balee ki dagam i yadharu jàppuñu ba am noot ñu yar ñu moo comme dina dinañ leen xaañ de dinañu indi ca dëgg ba daal di ñuy xaañ xeer aw yu'idukum loolu mooy soit dañuy faat wala rek ñu nangu ñu delloo ñu fii millatihim ci seen yoon wi nga xamante ne wu bon wi di bokkaale borom bi tabaaraka wa taala miñ nekke walam tuflihu idan abada te bu boobaa mooy bés buñ ngir ñu jàpp leen indi leen ngeen delluwaat ca déene ji nga xam ne mooy ñoom li jaamu xërëm ñii tey bu ngeen ko defee bu boobaa de du ngeen du ngeen texe du ngeen gañe idan bu boobaa abadan ba faw mooy yéen moom torox ngeen te yàqu ngeen de wa kadhalika suñu borom ne ne que nii atharna alayhim laa defe nit ñi daal di dal di euh, kii daal di euh, gis seeni mbir daal di mooy comme jéggi ci benn mbir mooy daal man daal ah gis naa leen dëgg retrouver nañ leen li la ya'lamu suñu boroom ne ngir ñu xam ñoom ñoom ñoom ñoom ci seen bopp waaye rawatina waa dëkk ba doon weddi dekki surtout waa de waa sax ñi danañ mooy ñenn ñi rahmatullah alayhim dañ ne ci ñoom la mooy waa ndaw yoo yële ngir ñoom ñu xam am ñu ëpp ne loolu ngir waa dëkk ba doon weddi ne dekki amul borom bi du dekkil kenn ba pare di ko bokkaalee ngir ñoom ñu xam an na waanallahi xaq kene digub yàlla bi mu diggee ne ku dee di nga dekki ñu xam ne loolu la dëgg la wa anna saa këne saamu yawmal qiyaam laa rayba fiiha amul benn sikki sàkka te bu leen ci sikki sàkka id fàttalekol ba nga xam ne na baynahum amrahum mooy bi nga xam ne ci lañ leen découvrir nag ndax gars bi ñu leen gisee mooy commerçant ba ka mu demoon di jënd dafa xool gis ne e kii moneen bi yàgg naa mooy ne façon xaalis bii nga xam ne ci musée yi lañ leen di def mu ngi mel ni rek jamono yi nga ñëw yow nga ñëwoon fii koo xam ne monnaie ba mu yor mooy monnaie ba ñoom Jules César doon liggéey fii nga xamante ne moom lañ ci doon def jamono yooyu ca l'empire romain yi nga xam ne yow monnaie bu mel noonu nga daal di koy indi wala ci côté jullit ni ca l'empire abbasside yi al abbas banu abbas radiyallahu ta'ala an an ibn an ibn abbas wa seen maam al abbas ibn abdul muttalib yow nga gis mooy mooy frappé monnaie boobu nga xam ne moom lañ doon defar xaalis boobu nga gis koo xam ne tey dafa yeewu ñëw indi commerçant bi fële ca biir Damas wala fi nga xamante ne nii mooy fële ci ci ci ci ci Arabia Saoudia wala mu dem fi nga xamante ne nii mooy Oman wala Amman daal di fay dem nag joxe na ay wa gaay man di dama doon jënd mburu ay wa joxe kimir mi gaay dañ lay xoolaat ni ya kii xaa façon yi nga xam ne ci musée yi lañ leen di def di leen def collection mooyu moom mu yor xaalis bu mel noonu ci la leen gaay découvrir nag ni waa yéen yéenee ñan yow léegi nag ci lañ xamee ne eh kon nga xam ne doon nañ dégg suñuy maama ki maamaat di ko nettali naan am na ñoo xam ne fii lañ newoon ne woon dañoo gëmoon borom bi tabaaraka wa taala buur ba nar leen a mbugal ñu daal di kon ha kon kii nii ci ñoom la bokk ñooñu ci lañ xame seeni mbir nag après nag bi leen gaay xamee nag ba gis leen nag xam nag fi nga xamante ne lañ nekk loolu lay wax nii ne id fàttalakul ba nga xamante ni yatanaza'una ci la ñuy xëccoo ñoom baynahum seen diggante amrahum seen mbir nga xaalu gaay nag waa dëkk ba nag di waxtaan ana naka daal lañuy def ñoom ñii kon fa xaalu fekk nag jamono yooyu ñoom bi nga xam ne ci la ñu yeewu fekk ay téeméeri ñetti téeméeri at ak lu teg boroom bi dina ko leeral léegi nii nga xamante ne nii mooy jàll na fi nag gars yi nag bi ñu leen gisee ñu ne ah kon nan la ñuy def ñuy waxtaan waa buur ba fekk dëkk ba nag finalement mooy ña fa mujj nekk dañoo gëm yàlla tabaaraka wa taala ñoom nag mbir mi yëguñ ci woon dara foog nañ ne déem boo jaay biñ fi génnee buur booboo fi ne ba léegi ndeketey ay téeméeri téeméeri at jaar na fi gaa yi nag di waxtaan nag seen mbir yi nag ne nag ata naka la ñuy def mu ne kon fàttalikul ba nga xamante ne nii na moom la ñu doon xëccoo baynahum seen diggante amrahum seen mbir fa qaalu ñenn ñene ubnu alayhim bunyaana nañ leen tabax ci seen kaw fi nga xam ne mooy benn benn tabax daal la ñuy tabax foo xam ne daal dañ koy tabax ba kenn du fa mën a accéder noonu ndax ñoom daal rabbuhum seen borom a'lamu bihim mooy ki xam dëgg-dëgg seen mbir xaala lool la ñenn ñi xalaat bi premier xalaata ngoo xaala mu wax alladhina ghalabu ala amrihim ña nga xam ne nag ñoom ñoo noot seen mbir mooy buur ba ak i dagam ña nga xam ne nag mooy ña nga xam ne ñoo gën a influent ña ginoon a jege buur bi ak buur bi ñoom li ñu gis wute na ak li ñenn ñi njëkk wax gis ñoom lan lañu gis ñoom ñu ne lan lañu wax ñu ne lan la nattaxidanna alayhim masjida ñu ne nañu jàppe ci ñoom foo xamante ne mooy dañuy tabax fi nga xamante ne nii ci ñoom masjida mooy nañu tabax ab jàkka ci seen wet léegi mooy foo xamante ne nii loolu lañu wax te lii mooy ñi nga xam ne ñooy ñi gëmoon borom bi tabaaraka wa taala ñoom ñoo ko waxoon ne nañu tabax jàkka foo fële nga xam ne fa lañu nekk suñu borom nag fii nag am na ay masala yu bari yoo xamante ni nii du ñu ci mën a taxaw leeraloon nañ leen mooy masalaam ah waa léegi taxawal mooy ne waa kon est-ce que kon mën nañoo tabax mas mosquée mooy jàkka foo xam ne xabru daf faa nekk wala foo xam ne am mosquée daf faa nekk ba pare ñu dugal fa ab xabru est-ce que nekk yooyu masala yooyu noonu mooy xam nga ci yi mooy mënuñu cee dugg di ko leeral loolu mooy walillahi alhamdu wal minna nag fekkoon na nag ñu defoon ko ba pare ci li nga xamante ne mooy jotaay yi nga xam ne moom lañ defoon ci